qul man yarzuqukum min alsamawati wal ardi qulillah wa inna aw iyaakum la ala hudan aw fi dalaalin mubiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaye ñaar fukk bi ak ñeent moom lañ jeexale woon ci jataa bi weesu mu ne qul waxal yow rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laajal ma yéefér yi man yarzuqukum anakan moo leen di wërsëgal mina samaawaati ci asamaan yi wërsëg gi jóge ci asamaan yi muy tawbeeg yooyu wal ard ak lay wërsëg wiy jóge fii ci biir suuf qul kan moo leen ci wërsëgal qul bul xaar sax ñu tontu la yow waxal ne allah waxal ne mooy borom bi tabaaraka wa taala te yëg leen nag yéen yéeféer yi ne wa inna te ñun aw iyaakum walla yéen leer na ne kenn ci ñun moom la ala hudan mu ngi ci ak njub aw walla boo fii dalaalim mubiin bu newul ci njub rek mu ngi ci cànkute gu leer waxoon naa le lii day wane ne ñoom nekkul ne jullit ñi dañuy dute dañuy sikki sàkk ndax est ce que ñoom lañ nekk dëgg la mooy moom moom leer na leen yaqiin la mooy certitude la goo xam ne bu amul benn sikki sàkk laa ray ba fii amulu sikki sàkk këne jullit ñi ñoo nekk ci dëgg ndax borom bee leen ko wax te seenu ngëm leer na quant yéeféer yi comme que ñoom d'accorduñu su léegi nag yonent bi alayhi salaatu suñu borom ne ko wax leen ne en tout cas leen na mën a am mooy comme que nee ngeen yéen a ngi ci dëgg ñun ñu ne ñoom ñoo nekk ci dëgg leer leen ne ñun ak yéen ñun ak yéen am na ci ñoo koo xam ne moo nekk ci dëgg te ku newul ci dëgg mooy kon ci ci cànkute gu leer nga nekk loolu la la doon wax ne kon loolu mooy wane ne waxi caaxaan yi ñuy wax léegi ay pour le jaloo entre islaam islamo chrétien day tax ñu ne ñoom ñépp a ngi ci dëgg loolu amul de kenn man da yaa jumlatan qad thallathuu bi dalaalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu lool kooku nan la mën a nekke ci dëgg ki sëñ bi doon wax noonu ah yaa jumlatan yéen ñi nga xam ne yéen mbooloo mi nga xam ne qad thallathuu dëgg-dëgg yéenay ut ñetti yàlla naan au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit wal iyaazu billahi chrétiens yi wax loolu yéen ñooñu di ut naan naan borom bi yàlla la sayyidina Isa sayyidatu Maryam alayhi salaam wala Saint Esprit wal iyaadu billah loolu mu ne yéen ñooñu nga xam ne qad salla bi yi ndax seenu cànku cànkute nan ngeen di utale euh, ndend man lam ki nga xam ne amul nekkul lahu ñeel ko wala du doom aw waalidu wala waajur kooku yow léegi nga bëgg ne yow taalibeem nga wala taalibe keneen nga léegi nga bëgg ne yow kon yow daal àddina bi moo la yóbbu ba nga ne léegi la sama lam doon wax noonu alxuraan leeral ko mu leer naññ ne lii la yow nga bëgg na yéeféer boobu moom nekk na ci dëgg bon chrétien bee ngi ci dëgg bu leen ne nekkuñ ci dara ndax ñoom ñu ngi ci yoon yiif yi it ñu ngi ci yoon jullit ñi ñu ngi ci yoon bu ñu demee borom bi àtte déedéet boroom bi wax nañu ki nekk ci dëgg mooy yéen nee na gaa yi yépp waylun ah du waxoon na ko ah ci suuratul bayyina ne gaa yi nga xamante ne nii euh, li euh, euh, ñi nga xam ne ñooy al mushrikuuna ñi nga xamante ne nii ah suuratul na waylun li kulli huma non nan la tàmbaleeti <laughs> moom mooy rëcc waaw bi muy wax ne ne gaa yi innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama voilà innal ladina kafaru gaa yi nga am ñoo weddi yàlla min ahlil kitaabi te bokk ñi ñu joxoon téere ñoo du yahuudi ak chrétien ñoom kay. wal mushrikiina ak polythéistes yi bokkaalekatu yàlla yi ñooñu ñëpp mu ne fii naari jahannama biir safaraw jahannama la ñuy ne léegi yow nga bëgg ne ñooñu kon ñu ngi ci dëgg lool nan la man a nekke nekk ci dëgg te bu ëllëgee safara lañ jëm loolu mooy waxi caaxaan yi nga xam ne ngir lan ngir rek ñu neex tubaab yi wala neex les occidentaux ñu ne voilà ce pays est un pays de jaloo un pays de tolérance loolu ma ne loolu mooy yow yaa ngi xaru bu dee xam nga li ngay def mooy ne yow alxuraanu sa borom ngay jënd lan koo xam ku la naan yaa ngi ci tolérance après nag ñu indil la bailleur de yi ñu war loo xam ne manu bailleur de fonds masula doxalu dëkk gis nga bu ñu jàppee ne liy suqa Afrique li koy lii tax mu jëm kanam mooy li ñu tubaab yi di jox loolu nañu xam ne boog nañu nañ ko arrêté te toog quoi te lool ñun am nañ ci lu leer depuis indépendance lañ naan suñu indépendance yooyu nga xam ne du dara lool ba léegi ci loolu lañ dëkk te benn pays masu cee suqale ko léegi kon mooy waxi caaxaan yooyu bëgg rek lu neex kooku ngay wax mukk mooy am ba des wa inna ñun aw iyaakum wala yéen leer na la ala hudan mu ngi ci leer aw fii dalaalin ci njub wala boog bu newul ci njub rek mu ngi ci cànkute gu leer te mooy yéen qul suñu borom na waxal laa tusaluuna dee suñ leen laaj yéen yéefér yi amma ajram naa jamais ngeen dem ci koramu borom bi tabaaraka wa taala bu dee ne ñun jullit ñi dañoo def ay bàkkaar du ngeen ñëw ca borom ba ñu leen koy laaj de wala nusalu te ñun jullit ñi tamit kenn duñu laaj amma taamaluuna li nga xam ne moom ngeen doon jëf di ko jëf fii ci kaw suuf ci ñaawteef ñun duñu ñëw yawmal qiyaam suñu borom jaa jaawale suñu téere yi jël téere yéefér yi duñu ko laaj naanu lan yéen yéen yéefér yi yu bon ñañ xam nga loolu mooy man da nekk qul waxal ne yajma'u naa suñu borom de mooy ñuy dajale rabbuna yajma'u dina dajale naa suñu diggante rabbu rabbuna suñu borom summa ginnaaw gi yaftahu mu daal di ubbee mooy mu daal di atte naa suñu diggante bil haqqi te moom ci dëgg la atteem di teg ci maandute ma huwa ta moom borom bi al fattaahu mooy aji ubbee gi mooy aji atte watkat bu maandu bi al alimu mooy aji ki xam ni ñépp nekk ci kaw suuf qul waxal yow rasulullah sallallahu sallallahu alayhi wa sallam aruni wan leen ma aruniya alladina aruniya alladina yéen yéefér yi daal leen may wan alladina ñi nga xam ne alxaqtum moom ngeen jàppe def leen bihi shuraka def leen ay ay ndend def leen ay bokkaale di leen bokkaale borom bi muy seen yéerëf yéen seen yi seen xërëm yi wan leen ma ay wa wan leen ma leen ñu kan kallaa bal wuli am ba des mooy wan leen ma rek ñoom ana lan lañ fi def mooy lan lañu def ñoom ba ñu war leen a jaamu ana wan leen ma leen loolu mooy de toute façon ne kallaa li nga jàjju leen waaye dellu leen ci li ngeen xamante ne nii moom ngeen nekk ci seen jaamu gi ngeen leen di jaamu du dëgg bal li am ba des huwa ki ngeen war a jaamu mooy mooy borom bi al azizu moom ki noot ci nguuram waaye mooy ki am sañ-sañu rëq ndiggu képp koo xamante ne nii mbugal képp koo xamante ne nii daf koo mooy alxakiimu mooy ki nga xam ne mooy ki xereñ a yàtte mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci laayaat ñaar fukk ba arsalnaaka te yónni wuñu la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama illaa lu dul kaffatan mbooleem kaffatan linnaas dañ laa yónni ci mbooleem nit ñi mooy amul kenn benn moo tax waxu dof yi ñenn ñi di wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam muy témoin de Jéhovah yi di wër ci kii ay chrétien façon ay ay ay ay ay chrétien lañ yoo xam ne dañuy ñëw mooy Sénégal bari nañ fa mooy di yor seen téere yu ndaw yooyu di ci def ay pom ay ñu ñuy wane naan aadama ak awaak am ay pressa yooyu naan bañ nekkee àjjana ak yooyu seen kayit yu ndaw yooyu ñuy wane di la jéem a wan ne ñun gëm nañu ne sax yéen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Seydina Muhammad moom yonent la waaye ñoom duñ la wax dëgg-dëgg kër Seydina Isa ngir xëcc la tamit mooy ne ñoom dañoo jàpp ne eh, eh, yonentu bu arab yi la mais du yonent ñeneen ñi. naan ñun ñoo catholique yi ñun ñoom gëm nañ ne que ne moom yonent la loolu xawlu kadib la yuraadu biha baatil mooy ne waxu dëgg la goo xam ne caaxaat lañ ci lañ ci lañ ci nar ndax duñ wax dëgg-dëgg liñ gëm mooy ne dañoo jàpp ne ñoom yonent araab yi la mais du yonent pour ñëpp moo tax ñoom concerné wu leen pour ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam du pour ñoom suñu boroom nag wax yu mel noonu la naan loolu noonu demeewul noonu wa maa arsalnaaka te yónniwuñ la illaa lu dul kaafatan lu dul mboo ci ñëpp ñi bashiran nga leen di bëggal ña gëm wa nadiran di xuppe ñi nga xam ne nanguwuñoo gëm walakin na waaye lii de mooy li am walakin na waaye li ba des aksaran naasi lépp ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñu dara booy wax ñuy wax leneen moo tax ku jàpp naan yonent ba arab la woon waaye yonent arab yi la woon waaw arab la woon en tant que ni mu cosaanam waaye ku jàpp ne ci arab yi kese lañ ko yónni mooy kooku moom mooy ki nga xamante ne kenn ginu koo sànku nga gis gaa yi ñuy jéem a indi ay théories yoo xam ne saxul lu dul ci seen muq yi ci seen bopp yu fënax yi fara fa sax nga xam ne wax gi waxi koo xamante ne nii kooku waroon nañoo am kersa sax di wax yenn wax yi wal iyaadu billah wa yaquluuna ñuy wax ñoom yéeféer yi mata hada al waadu waaye yéen dig bi ngeen ñuy dig naan ñu bés bi di bés yu bés dina jot boroom bi daal di ñuy dekkal waaye bés bi ngeen ñuy dig naan ñu bu ñu gëmul borom di dina ñu buggal anamu kañ la in kuntum dem nekk ngeen yéen jullit ñi radiyallahu ankum saadiqiina dem nekk ngeen dëgg xul suñu borom ne lakum ñeel na leen waxal yow rasulullah tontu leen ñoom yéeféru Makka yi zaada allahu tashrifan wa di la laaj kan la mbugal nekk nit ñuy dégg qul wax leen la lakum ñeel na leen mi'aadu yawmin mooy rendez bu bés boo xamante ne nii muy yawmal qiyaam laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ci yéexe benn waxtu bu jotee mooy ne amul benn cers boo xam ne bu jotee moom di ngeen ci yéexe mukk wala tastaqdimuuna te kenn du leen ko jiital de mooy bu jotul moom jotagul waaye bu jotee kenn manu koo repousser kenn manu koo pousse de mooy dama ko mooy la mbir la moo xamante ne nii de façon natt naa ko mooy ne du borom bi yàkkamte ngir yàkkamte kenn waaye du njëkkante ngir njëkkante kenn bind na ko leer na yéen kay jarul ngeen di yàkkam ci naan kañ la de façon balaa boobu di ngeen dee taw comme li arab yi wax rek man maatat qaamat qiyaamatu képp ku faatu moom sa sa sa alaaxira taxaw na mooy nekk fi naan àddina bi ñaata ata ci des ak ñaata siècle yooyu amula loñ njariñ yow gis nga jii bu dee ne yow way na fi milliard de siècle des ay téeméeri junniy at na des ci àddina bi wala ay junniy junniy junniy milliard at yow bu dee ne ci junni yooyu fanweeri at nga ci am lan lay jariñ yow ci sa fanweeri at yooyu fexeel jaamu ci sa borom moo gën de kon nag loolu la mu ne waqaala ta nga hadha alquran ñu ngi naan waaye yow ñun daal dara lañ fi nekkul di gëm alquran jii daal wala billadi bayna yadayhi waaye du ñu gëm ki nga xam ne moo ko fi indi moom la nekk ci kanamam mooy ki ko fi indi muy seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam xamoon nañ ne jub na ne dara fii ñun dara lañ ko dul gëm ko waa alquran am ñii mu indi kenn du ko gëm waaye moom ñu ko indi duñu ko gëm voilà léegi nag suñu boroom tabaaraka wa taala waaye day day day tekki leneen walla billadi bay ne day mooy gëmuñu alquran waaye gëmuñu téere yi nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon muy lan bi ko jiitu billadi bay ne day muy tawraat ak injiil gëmuñu ci dara ndax lan téere yooyu noonu dañuy wax ne dekki am na tamit buñ <laughs> voilà mu ne kon ñun tamit mooy gëmuñu yooyu quoi yahudi yooyu ñuy wax ak juif yi nekk ci seen téere yi te lool dañ koo falsifié de léegi nii. téere yahuud yi muy euh, taw tawraat bi ñu yor ñoom bari na ci loo xam ne mooy gis nga juif yi